di suuratul ghuraf ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim alaysa allahu bikaafin abdahu wa yuxawwifuunaka billadiina min duunihi wa man yudlil allahu famaa lahu min haad kon suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax mu ne alaysa allahu ndax boroom bi nekkul bikaafin abdahu nekk ki nga xam ne mooy fegal jaamam bii di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bi kaafin abdah di fegal jaam boo xamante ne moo nangoo dellu ci moom te ko ci li nga xamante ne mooy pexe yi ko yéeféer yi ngoy noon yi nga xam ne sax ñenn ñee jullit lañ waaye jàppe ko noon ndax moom ñoom nanguwu ñoo tegu ci li nga xam ne mooy lislaam gu sell wayu xawifuunaka ba pare nag ñoom nag ñu lay tiital billadina min duuni dina tiital nag ci ñeneen ñi nga xamante ne nii moom dafa wëllif borom bi mooy ya tax ñoom jaamuñ borom bi ñu naan leen ñu lay tiital yow mi topp yoon wi naan la defal attention de yoo yële boo mayul dinañu la alak suñu borom ne waman yudlilillah képp koo xam ne borom bi seetaan na ko mu sànku te mel nii moom mooy borom bee ko seetaan mu sànku moom mu ngi sànku ba pare jàpp ki nga xam ne moo tegu ci njub mu koy tiital di ko naan ko ah na nga def ndànk ah laajal ñoom diw mooy façon wax yooyu yépp ka ko fi weddi woon de lii wa ko daloon te yow nekkoo lu dul li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala yónnee yonent bi alayhi salaatu wassalaam lool da ngay xam ne waa jooju borom bi moo ko seetaan mu sànku noo tax wa man yudlilillah képp koo xam ne borom bi daf koo seetaan mu sànku fama lahu min kooku doo ko trouver mukk koo xam ne moo koy gindi dee moo tax laaya yii boo seetloo mooy kom li seydinaa ibrahim alxaliilu alayhi salaatu wassalaam na ko ñonam ña doon doon doon tëkkoo di ko tëkkoo ci ñi nga xam ne mooy yi mooy mooy xërëm yi ñuy jaamu ta ne baaxul moo tax mu leen doon wax naan wa kayfa axaafu ma ashraktum wala taxaafuuna annakum ashraktum billahi ma lam yunazil bihi alaykum sultaana fa ayyul fariqayni haqqu bil amni in kuntum mu'minin in kuntum saadiqiin léegi nag mu ne leen woon seydinaa ibrahim ci suuratul an'aam mu ne leen wa kayfa axaafu man nan laay ragalee maa ashraktum li ngeen xam ne moom ngeen di bokkaale seen seen xërëm yi man daal ngeen bëgg ma ragal yéen daal wala taxaafu ne te yéen ci seen biir yéen yéen yéen annakum yéen daal ragaloo ku ngeen ne yéen annakum ashraktum gëne yéen a ngi bokkaale le fait ngeen di bokkaale seen boroom loolu moom yéen tiitloowu leen ragaloo lu man miy wéetal sama borom nag ngeen may tëkkool yi ngeen xam ne yéen moom ngeen looloo tax yi tax ngeen bàyyi fi borom bi tabaaraka wa taala ya ngeen di jaamu di mbiri caaxaan ngeen may tiitale lool mais fa ayyul fariqayni ana ban ci ñaari kuréel yi man ak yéen a xaqu moo gine yey bin am ni nekk ci kóoluteeg sécurité ndem nekk ngeen ñoo xam ne way dëggu ngeen de mooy ne mbir mi nag noonu la gis nga moo tax moom la gaa yi waxoon ki nga xamante ne nii mooy Dimaam ibn Thaalaba benn taalibe la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xamante ne waa Banu Bakr muy fa nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu nekkee tuut ba mu nekkee tuut tànk fa mu demoon nekkoon bébé fa mu demoon doon fañ ko doon nàmpale waa Banu Sa'd foofu fële ca waa kër Sayyidatuna Halima radiyallahu anha wa ardaaha ñoom bi nga xam ne lislaam avancé na bu bari yonent bi alayhi salaatu wassalaam di yónnee ay bataaxal nag ci ginnaaw fatxu Makka yooyu di mooy laata boog sulxul Xudaybiya ak côté fatxu Makka diggante yooyu noonu nga xam ne ci la doon yónni mooy da doon yónni bataaxal yi ak ni nga xamante ne même après fatxu Makka bi ginnaaw bi ñu ubbee Makka yooyu yépp mu yónni ay bataaxal ay ay ay ay ay lettres ci réew yi goxu araab yi ngir woo ci lislaam ba nga xam ne nag seenu bataaxal ca la agsi waa banu saad ñu yónni benn waaye bu ñu naan dimaam ibnu thaalaba radiyallahu taala anhu wa ardaah moom xadiisam xadiisam siiw na mu ngi ci sax yeeg masaani di ak sunan yi mu ñëwee daal ci gàttal dem ci ndax dañ koo yónni na ko demal nga leerlu ci kañ la moo yónni ñi mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu dem leerlu la ko la mu yónni la mu defoon ci bataaxal ba ak mu ko yónni woon ba mu paree nag mu ñëw ci ay ñoñam nag comme que ñoom ñoo ko yóndoon ne ko demal leerlu ji mu ñëw nag di wax nag ne leen bi mu ñëwee ne bi mu njëkkee ñëw li mu wax dane bi satillaatu wal uzza toskare a bon allaatu suñu yàlla yii di laat al Uzza ak Uzza mu ngay dégg ci afaraytumul laata wal Uzza gisoon nañu ko ci suuratu najmi mu ne aka bon yi duñu dara xaalu gaa naan ko haa ma yaa dimaam ittaqil baras wattaqil junuun wattaqil judaam ñu naan ko haa ma yaa judaam yaa yaa dimaam naan ko yii dimaam yow da rep laay dimaam arrêté li ngay wax yow suñu yàlla yi ngay wax lii ittaqil baras ragalal nga ngaana dal yàqu sa sa yaram wi yàqu de mooy mooy ah, mooy ak lèpre mooy yooyu di la dal lèpre ak eh, al junun waaw al baras mooy liy dal ci kii nga xam ne day yàq yaram bi mu lépp weex mu ne é moytu loolu dal la ne wattaqil junun a dimaam ragalal ak ndof tey bu la yàlla yi duggee daal di lay duma di nga xam ne wattaqil junun dimaam moytul ak ngaana gaa yi dañ lay balla yi dañ lay faagaagal teg lan ngaana de mu ne leen waye way la kum ma naan malan waaye toskare ñeel na leen innahuma way ma ne laatak uzza tuus fii wallahi maa ngi wàt ci borom bi laa tadurraani dara lañ dul lore wala tanfaani te dara lañ dul nekk di jariñ dañoo mën a jariñ mbir yépp nag lii la gaa dañ lay tëkku fu nekk ñu naan la wayew moom bu moytuwul laajal diw mooy lim doon wax keroog rek ay yooyu yépp waxi saytaane la rek boo xam ne moo leen koy wax ngir gaa yi bañ a waxati ci moom ñoom dara ci li nga xamante ne nii mooy lim leen di jaamuloo yi ak neen wala li ñu nekk même da ngay gis ñoo xam ne ay jullit la ñuy doon waaye nag seen jullite gi dañ cee bëgg a boole ak mbokkaale ak diw wala daa wala boog leneen booy ñëw di wax mbiri yàlla kese ñu naan la ah waaw dina tëkku nag. koo xamante ne nii moom ci boppam léppam boroom bi la ko wéer ñu lay tëkkoo kooku quoi naan la moytu ko de kii daa xamul alors que kooku moom ci seen bopp moom loolu la woote keneen kuy nit ku nekk sa lépp na ko jox sa boroom jeex ci sa borom bu fi yaakaar kenn. bul wéeru ci kenn borom bi mooy ki nga xam ne wa ala ci borom bi dong fal yatawakkali na wàkkirlu al mu'minuuna lool alquran la de lan moo tax kon mënuñoo gëm loolu ñu bëgg ñoo tiitloo ci ñoo xamante ne nii ñoom ci seen bopp seen jàngale yépp mooy def leen ni man fexe leen def ni man fexe teg fi nga xamante ne nii seen tànk fi ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam tegoon kon nag affaire yi loolu la waaye nag ku xamul neex a tiital loolu ñi xamul lañ koy wax ñu tiit continuer de ah delluwaat ci gannaaw waaye ku xam ne libéré wu ku am xam-xam te yàlla tax nga koy jëfe ngir yàlla da ngay libre da ngay libéré kon mooy loolu de alaysa allahu ndax borom bi nekkul kon bi kaafin abda nekk ki nga xam ne mooy fegal jaam bi yi nga xam ne moom la ko noon yi yéefér yi ñépp di ma waajal ak noon yi nga xam ne jullit lañ sax jàppe ko noon te ndax nag du seen noon de wa yuxawwifuuna ko ñu billadiina min duuni ci xam ne moom moo wëllif borom bi wa man yudlilillah képp koo xam ne borom bi tabaaraka wa taala moo ko seedaan mu sànku fama lahu min haad doo gis gindi de suñu borom di waxoon ci laay bi ne wa man yahdi allah képp koo xam ne borom bi tabaaraka wa taala moo ko gindi fama lahu min mudil kooku kenn manu koo sànku de alaysa allahu ndax borom di nekkul bi azizin ki noot ci nguuram di def lu ko soob intiqaam nekk koo xam ne mooy boroomuk fayyu gu mag gi de mooy lii la rek boo tegoo ci yoon moom gars yi di la tëkkoo koo xamante ne du boroom bi tabaaraka wa taala na la leer ne moo waman yahdillah ku boroom bi gindi fama lahu min mudul na gars wax lu leen neex mën nañ la duma nag man nañ la faat mën nañu la laal ndax loolu moom moo fi masa ne yonent yi am na mu yonent yoo xam ne dañ leen a siyee jël si teg ci seen bopp daal di leen siyee ñenn ñu ñ faat leen suñu boroom yonent bi alayhi salaatu salaam nee na am na ñoo xam ne ci diine lañ newoon jàppoon seen diine di jaamu seen boroom gaa yi dañ leen doon suul ci suuf si jël ay rabb yoo xamante ne ay peñe yoo xam ne ci weñ la tàngool ko ba mu xonq cur